Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullah fi kitaabihi Riyadu as-Salihin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fil baabil xamsiin ba'dal mi'atayn waan abi dardaai radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam kaana min du'aa'i daawuuda alayhi salaam allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladi yuballighuni hubbak allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-maa'i al-baarid rawaahu tirmidi rahimahullah wa qaala hadiisun hasan qaala al-imaam al-haafiz an-nawawi rahimahullah ah, mu indil ñu hadis bi muy xadis mille quatre cent quatre-vingt-dix ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bi mu jëwoon gis mu noon xadis mille quatre cent quatre-vingt-neuf mu ne woon wa an Shahr ibn Hawshab rahimahullah annahu qaala qultu li ummi Salama radiyallahu anha ya ummal mu'minin ma kana aktharu du'aa'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam idha kana 'indak walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis li nga xamante ne mooy euh, xadis bi ci tegu mooy xadisu sayyidina mawlana Uwaymir Abu Darda radiyallahu anhu mu ne waan Abi Darda ci baabu fadli du'a chapitre deux cent cinquante garab ci toolu nu ñu sell ñi radiyallahu anhu mu ne waan Abi Darda mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne moom la ñuy dàkkantale Abu Darda di baayu Darda Uwaymir la tuddoon radiyallahu anhu yal na yàlla kontaan ci moom yal na yàlla kontaan ci moom mu ne annahu qaala mu ne neena na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na kaana nekkoon na min du'aa'i ci ñaanu bokkoon na ci ñaanu daawuda yonent bañ naan daawud alayhi salaam yal na julli yàlla jàmm yàlla nekk ci moom bokkoon na ci ñaanam yi bokkoon na ci ñaanam yi mooy lii allahumma eesa eh, borom allahumma eesa eh, borom inni man sa njaam siide di daawuudu alayhi salaatu wassalaam as'aluka maa ngi lay ñaan xubbaka li nga xamante ne mooy sa cofeel waaw borom bi maa ngay ñaan nga may ma sa cofeel loolu mooy lan ñaari côté la dinañ ci ñëw wa hubba man yuhibbuk waaye maa ngi lay ñaan nga may ma cofeelu képp ku la sopp waaw wala amala waaye maa ngi lay ñaan nga may ma sopp jëf da xam ne allazi bi nga xam ne yubal yuballighuni moo may jotale hubbaka ak sopp la mu ne allahumma isa e borom ijal yal na nga def xubbaka sa sopp la ahabba ilayya moo gën a neex ci man moom laa gën a sopp min nafsi que sama bopp wa ahli ak sama njaboot wa min al ma'il barid waaye ma gën koo sopp sax jamonoy tàngoor lool ndox mu sedd fekk nga mar ba sax put gi waaj xottee ko na ndox mu sedd di neexe yal na na ko nit ki di bëgge lu naw ni ma la bëgge yal na ëpp loolu mu ne bi rawaahu solo na ko at-Tirmidhi yu daal imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata ibn Musa at-Tirmidhi rahimahullah mu wa qaala qaala bi mu ko defee nag mu ne wa mu ne xadisun lii xadis la xasa xa xasanun boo xam ne bu baax la léegi laaj mu njëkk bi mooy xadis bi est ce que solo ñu la est ce que en fait ñi doon gis ñëpp kenn solow ko imaam al-Hakim moom moo ko solo boroom al-Mustadrak moom it solo ko waaye sinon al imaamu at-Tirmidhi kese moom moo ko ci ñi nga xam ne ñoom lañu ñu daa gis al imaam Abu Isa mu ngi ko indi ci abwaabu ad-da'awaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam Abu Kurayb mu ne nettali suñu sëriñ di Abu Kurayb di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadaniyu Abu Kurayb al-Kufiyu rahimahullah gane àddina 161 génn àddina 240 rahmatullahi alayhi moom abu di sëriñ wa kutubu sitta rahmatullahi alayhi mu ne qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Fudayl mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad ibn Fudayl di Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbi mawla Abu Abdurrahman al-Kufi rahmatullah alayhi génn àdduna 194 ah mooy ku dëggu la borom Taqribu Tahrir wax aarifun waaye rumiya bi tashayyu dañ koy tuumaal moom bokk na daal liñ ko jame bokk liñ ko jame mooy ni nga xam ne mooy ak chiisme ak euh, nekkub chiite rahimahullah moom Muhammad ibn Fudayl rahimahullahu taala an Muhammad ibn Sa'd al-Ansari mujële rahimahullah ash-Shaamiyu rahimahullah di saduq koo xam ne ku dëggu la ah rahimahullahu taala léegi moom kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu daal di ma koy daj daal di ma koy gis kii nag eh, moom non Muhammad ibn Sa'id boog al-Ansaari moom moom dajuma kañ la kii génn àddina kañ la gane àddina rahmatullah an Abdullah ibn Rabi'a ad-Dimashqi mu jële kuñ naan Abdullah ibn Rabi'a ad-Dimashqi mu jële ci kuñ naan Abdallah ibn Rabi'a ad-Dimashqiyu euh, ad-Dimashqiyu ad-Dimashqiyu rahimahullahu ta'ala moom mii nag majhul la mooy nit ñi xamuñu ko de waaw moom la borom Taqrib at-Tahdhib wax moo tax hadis bi wéru waaw mooy hadis bii nii ah. moom kii moom ku kenn xamul la <laughs> waaw moom ab majhul la qaala mu ne haddathanii nettali na man dongo Aa'idullah Abu Idris al-Khawlaani di Abu Idris Muslim Aa'idullah ibn Abdillah ibn Amr ah, di Abu Idris al-Khawlaani rahimahullahu ta'ala ash-Shaamiyu eh, nga xam ne moom bésub Hunayn ci la gane àddina voilà jamono yeneen saa saa waaye muxadram la jotu koo gis rahmatullah yi mu newoon boroom xam-xamu Sham ginnaaw Seydina Mawlana Abu Darda mi muy jële xadiis bi yàgg nañu gis xadiisam moom Seydina euh, Aizullah euh, muy Abu Idris al-Xawlaaniyu euh, rahimahullah an abi Darda mu jëla ko ci ki nga xamante ne mooy Seydina Abu Darda di Uwaymir Abu Darda rahimahullahu taala di Uwaymir ibn Malik ah, ibn Amir ibn Sa'la ñii ne non ibn du ibn Malik ibn Amir la ñii ne non ibn Sa'la bala ñii ne Abdul ibn Abdillah ibn Qays la ñii ne ah, non Uwaymir la woon ah, ibn Zayd ibn Qays waaye yooyu yëpp ay wax lañ waaye li gën a siiw daal mooy Uwaymir bi moo gën a siiw ibn Malik di al imam Abu Darda génn àddina comme ñoom Seydina wa Mawlana al Abbas ci xilaafa Seydina Usman ibn Affan alayhim ridwanu rahim rahman bi l'an 32 ñoom Ibn Mas'ud ñoom Abu Dharr ñoom ñépp l'an 32 lañ génn àddina radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kana min du'a'i Dawuda alayhi salaam yaqul allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid qaala wa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idhaa dhakara Daawuda yuhaddithu anhu qaala kaana a'bada al-bashar hada xadithun xasanun garib voilà nii mooy ni ko xam ne al imamu Abu Isa indi kon euh, li ci yokku na ne yonent bi alai salat salam daf bimu tuddee ne bokk na ci li nga xam ne mooy ñaanuk Seydina Daawud alayhi salatu alayhi salatu wassalam ah mooy allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuballighuni hubbak allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-maa'i al-baarid mu ne te salaam nekkoon na bu tuddoon Seydina Daawud di waxtaanee mbiram danaan hé kaana a'bada al-bashar Seydina Daawud alayhi salaam mooy ki nga xam ne moo gënoon a dàq jaamu yàlla ci mbindeef yi <laughs> waaw mu ne haaza lii hadiisun hasanun gariib imaamu Tirmidi dane hasan la gariib hmm? imaamul Haakim wax nañ la indi na ko mais sauf que problème bi dëgg dëgg dëgg mooy majhul bi waaw kooku mooy problème bi Abdallah ibn Rabi'a ibn Yazid ad-Dimashqi koo xam ne xamuñu ko te yoon bii la la bi ñëwee loolu mooy problème bi mooy problème u bii nii moo tax bon euh, la gën a jege que nekk loo xam ne loo wér la ah waaw waaw am na rek Euh, par exemple kaana abadal bashar loolu ñëw na ci sahih imam muslim mais ci euh, sahih kii ibnu umar radiyallahu anhu moo ko nettali loolu moom wér na côté boobu waaw kon mu ngi noonu wallahu taala aalam kon ginnaaw taxrij bi noonu kon xadiis bi nii euh, lëkkaaleem ak suñu bunt mooy di wax ci ngëneelu ñaan mooy di ñaan ñaan yoo xam ne comme ñun ñi nga xam ne moom la ñu am ñun alhamdulilah suñu yonent alayhi salaam mooy yonent bi nga xam ne moo ëpp lu ñu jàppee ay jeexitalam la la ko ay xeetam téye ñun li ñu am ci ñaanu yoo xam ne ci yonent bi alayhi salaam la saxe tukkee ci moom direct directement ci loo xamante ne lu leer la amul beneen xeet boo xam ne am na ko ci yonentam ñi ñëw seen ginnaaw amul amul loolu loolu noonu amul muy xéewal gu ñu yàlla defal loolu lépp mu bokk ci li borom bi naan euh, euh, euh, nahnu nahnu nazzalna alayka dhikra inna nahnu wala inna nahnu nazzalna alayka dhikra wa inna lahu la hafizun voilà mooy loolu day duggaale ci lii lépp waaw ndax zikar gi du alquran rek mais mooy alquran ak sunna waaw waaw borom bi ne ñun de dëgg-dëgg inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafidun ñun de ñi nga xam ne ñoo wàcc kar gu mag gi alquran ak sunna wa inna lahu la xaafidun te ñun ñoo koy wattu moo tax ñu mën a am loolu waaw mooy li ñu am ci ñaan yu tukkee yoo xam ne yeneen saa sam moom la doon def du ko def ba pare di ko jàngale loolu keneen amu ko mu xamal ñu nag ci yeneen yonent yi alayhi saa loo xam ne moom lu wóor la ndax moom moo ñu ko nettali ne yonent sàngam lii la doon wax loolu mu xamal ñu kenn ci ñoom muy Seydina Daawuda alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne borom bi moom la waxoon ne moom la def xalifa hein daal di koy def xalifa ci kaw suuf Allah waaw mu wax ñu moom li nga xamante ne moom la doon ñaan yaa daawudu inna ja'alnaaka xalifatan fil ard borom bi ne woon yow seydina daawud alayhi salaam ñoo la def nga nekk xalifa ci suuf kooku du yonent bu màgg bopp xalifaay borom bi tabaaraka wa taala daa bokkoon ci ay ñaanam kàddu yi di ñaan malgré li nga xamante ne li ko yàlla defal muy soppeem muy eh, bokk ci ñi mu tànn bokk ci soppeem yi bokk ci ñim tànn bokk ñi nga xam ne dalee nag wóolu ba pare yebal leen ci def ràng leen li mu leen ràng yónni leen ci jaam yi loolu lépp xam nga lool cofeelu cofeelu yàlla feeñ na ci léppam waaye teewul muy ñaan boroom bi dool dolli ko cofeel googee allahumma esa eh borom inni as'aluka hubbak waaw maa ngi ñaan nga may ma ma lay sopp rek <laughs> waaw sama sopp la di gën a takk saa su ne waaw xubbullahi wa xubbu rasulih alayhi afdalu salatu wassalam loolu du du lu ndaw de moo tax euh, dama la koy dama koy fàttali tout le temps keroog bi yeneen saa sa waxee bésub Xaybar inni la la u'tiyanna raayata gadan rajulan yuhibbu yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam yeneen saa salaam ne woon dinaa xilfif naa jox drapeau bi suba góor goo xamante ne nii dafa sopp yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa azza wa jalla wa ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ndawam bi daal di koy sopp moom mu sopp leen sopp yàlla sopp ndawam bi ah, keroog saxaaba yëpp ku nekk def loo mën a def ngir bu subaa yow mu yow lañ koy jox ndax loolu rëy gu ñu xam lu mu rëy mu xëy ne ayna Ali ibn Abi Talib la <laughs> ana Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalib amirul mu'minin Abu Turab mooy Abu Turab <laughs> Abul Hasan wal Husayn ah, maamu kullu sharif radiyallahu anil jami' <laughs> loolu mooy rëy gëmu rëy léegi nag loolu cofeelug yàlla soppug yàlla ah xatta yonent yi féete saxaaba yooyu kaw ñoom ñëpp ah, nga gis ñuy ñaan borom bi ak cofeelam waaye wa xubba man yuhibbu borom bi maa ngi lay ñaan nga may ma ma sopp képp ku la sopp may ma cofeel ndax loolu wërsëg la de sopp yàlla sopp yonent saa salaam sopp ku baax mais loolu wërsëg la non c'est pas ak fàggutéef déedéet mayu yàlla du fàggutéef déedéet man na def nag moo am ci biti nii luy niru ne sabab bii wa tax waaye déedéet fadluhul mahd kese la waaw ngëneelam képp képp képp bu dara wax amul dara loo ci def xanaa waxul ne zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ca suuratul hadiid ca fin ba waaw zalika fadlu fadlullahi yu'tiihi man yashaa wallahu dhul fadlil azim waaw loolee gëneelu yàlla la moo koy jox ku ko soob te mooy borom gëneel gu màgg bi kon loolu wërsëg la waaw sopp yàlla sopp yoneen saa saam sopp ñu baax ni parce que du ñëpp ko am waaw gis nga bi ko borom bi loolu borom bee koy def ci xol bu ko soob gis nga yoneen saa saam borom bi daa def saxaaba yi ko gëm ñoom ñu sopp ko ndax am na ñu doon dundal de ñoo xam ne ñi ko gëm ginuñ leen koo jege ci wàllu ginuñ koo jege ci wàllu deret mais mënuñu ko woon a supporter seen xol yi parce que lu tax borom bi ci maanuteem laleen leen xañe sopp yonent bay saasaam sopp borom bi sopp tabaraka wa taala sopp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam kon wërsëg la moo tax seydina daawudu alayhi salatu wasalaam ñoom ñi xam di ñaan allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk waaw waaye sopp képp ku la sopp waaw waaw walillahi masalul a'la boo soppee daado lépp lu jege ci daado da nga koy sopp boo soppee laylaa wala hind wala salma ah lépp lu ko jege rek da koy sopp walillahi masalul a'la yal na yal may sag cofeel sag sopp waaye sopp képp ku la sopp waaw moo tax ñaan nga wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu borom bi bokk na ñaw nga xam ne noonu la melale ñi nga xam ne ñoo ñëw ginnaaw ci xeetu yonent bay saab-saab walladhina jaa'u min ba'dihim ñi ñëw ginnaaw bu ñu tuddee al muhajirun al awwal wal ansar tudd saxaaba yi mu ne ñi nga xam ne ñoo ñëw seen gannaaw ñoom lii la ñuy wax e suñu borom ah ighfir yàlla na ñu jéggal wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman waaye jéggalal suñu mbokk yi nga xam ne ñooñu jiitu woon ci ngëm yàlla ji parce que am na ñu ci jiitu woon ñoo xam ne bu ñu sàgganoon ba dërëm bi réere ci ñoom amaana duñ ci laal duñ ko jot waaw ngëneel gu rëy la borom bi def jaarale ko ci ñoom mu agsi ci ñun kon nag yàlla nag boo ñu yërëmee nga yërëm leen boo ñu jéggalee jéggal leen wala tajal ta ngallawaay bul def fii qulubina ci suñu xol yi xillan ak ñib ak bajj bajj ak lu ñuy baj ak mbañeel ak lu mu gën tuuti di een ak yooyu moom dañ koo tegane ne di ko def koo xamante ne di ko ëmbal koo xam ne dafa gëm yàlla ndax ñi gëm yàlla ñoo ñu sopp yàlla waaw léegi nag dafa am ay ay niveau du ñu gëm yàlla yëpp ñoom ñoo bokk même niveau bi ñu soppe yàlla ak bu ñuy wékkarloo ci yàlla ak bu ñuy jàppe yàlla déedéet dafa am ay niveau waaw waaw mooy dañoo wute tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd xatta yonent yi alayhimu salaam borom bi nee na ñu ngi noonee noonee laa jële ñenn ñi gënale leen ci ñeneen ñi way ngëm yàlla yi tamit noonu la mooy ci sopp yàlla dañ see wute waaye képp ku gëm yàlla sopp na yàlla léegi nag borom bi yàlla na nga may ma sopp képp ku la sopp mooy ma sopp bépp ku la wommatul yàlla na bu ma am dara lu may bañ ci moom bu ma amee lenn lu may bañ mooy loo xam ne daa safaanook li nga digle te bu boobaa la mu def laay waaye du jëmm jëmmam laay bañ waaw kon wa hubba man yuhibbuk waaye wal waaye borom bi maa ngi lay ñaan jëf da xam ne yuballighuni moo may jokkale mooy nekk sama échelle bi ma jottale hubbaka yow sax sopp la waaw wal amal alladhi yuballighuni hubbak waaye maa ngi lay ñaan jëf te yooyu mooy lan mais mooy mooy mooy yàlla yi <laughs> jëf yi nga xam ne ñoo lay jokkale mooy mooy mooy lan jëf yooyu mooy lan mooy jëf yi yàlla gërëm digle ko waaw rawatina yi nga xam ne moom daf koo def ne farata la ndax sopp gu mu ko sopp waaye lépp loo xam ne jëfu ngëneel la gu la mën a jegaleel sa borom wal amala maa ngi lay ñaan jëf alladi ba nga xam ne yuballighuni moo may jottale xubbaka sa sopp la waaw mu ne ko allahumma isa e borom ij'al hubbaka yàlla nag ma defal sopp gi ma lay sopp borom bi ahabba ilayya moo gën a sopplu ci man moom laa gën a bëgg moo gën a neex ci man mi nafsi waaw gin laa sopp yàlla na nekk ne borom bi sa mu dëggu ci man que ne yow laa gën a sopp que sama bakkan loolu moo tax bu borom bi ne inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna alhamdulillah borom bi jënd na ci way ngeen yàlla yi seen bakkan yi waaw loolu moo tax bu sàncam yàlla xare taxawee loo xam ne ngir yàlla la nga pare joxe sa bakkan ngir yàlla parce que li nga sopp yàlla moo gën a moo féete kaw yow sa sopp sa bakkan waaw sinon naafiq yi nga xam ne ñoom seen bakkan sax lañ yàlla ñooñu du ñu deewal ngir yàlla fu ñu fa deewee rek accident la dañ doon camoufler ju ñu ay leen waaw sinon seen yéene nekkul woon deewal ngir yàlla non gëmuñu ko kon yàlla nag ma may sa sopp la ma gën laa sopp gën saa bokk waaw waxuma la borom bi rek tabaaraka wa taala mais saa salaam jullit bu ne noonu nga war a àgg moom la waxoon Seydina Omar. waaw radiyallahu anhu ba muy dóor a mu naan ko sëy mu a ko Omar nag waaw <laughs> di ko wax processus bi nag waaw foog maa lay gën a soppal ma man ngay gën a bëgg sa baay sa sa waajur ak yooyu mu ne waaw loolu moom nangu naa waaye mu naan ko sa bopp mu ne ko ah yone saa sam boobu nag den na mu ne ko noonoo sa doo gëm dëgg-dëgg lulul man ngay gën a sopp ko sa bopp mu ne ko léegi nag waaw kay yeneen saa saam léegi yàlla may na ma ko léegi yow laa gina a sopp sama bopp borom bee ko jarul expli ak bu bari borom borom kun fayakun moo ko defal ci saasi <laughs> bi moo ko may loolu ci saasi moom Seydina Omar radiyallahu anhu te jaarul ci processus bu yàgg waaw kon loolu day wane loolu mooy sopp yàlla gin laa sopp yow bu dee ne jullit yàlla ji rek doo ko ba <laughs> say mbiru bopp du la ko tena def boo nee ci sa bopp wala mbiru keneen jógal doo jóg wala doo def yi yàlla digle wooral nga ne wooruma sawaay ngir euh, entretenir sa biir sawaay yow xam nga ne yow boo nee boo nee yàlla moom nga moom nga gën sopp da ngay wax lu la neex kese kon nag allahumma jaal hubbaka yàlla sopp gi ma lay sopp ahabba ilayya mu gën ma neex gën sopp lu ci man ah min nafsi ci sama bopp waaye wa ahli sama njaboot waaw ndax innama amwalukum wa awladukum hmm, fitna waaw kat dëgg-dëgg seen doom yi seen alaleeg seen doom yi fitna la dem waaye boroom waxoon na wa nabluukum bil xayri wa sharri fitna waaw bu kenn jàpp ne fitna moom lu bon kese la déedéet mooy istibaar mooy examen la boroom bi nee na wa nabluukum dinaa leen nattu di leen saytu di leen examiner bil xayri di ko jaare ci lu baax waaye wa sharri ak loo xam ne baaxul waaw kay waaye su ne bu ne innama amwalukum wa awladukum fitna voilà loolu tamit loolu la ni <laughs> mooy fitna mën na nekk lu baax mën na nekk safaan waaw kon mooy yow sa doom yeeg sa yàlla moo leen moo leen moom ngay gën a sopp ko ñoom léegi nag loolu du ay wax kese de mooy ñoom ñépp bu ñu mànkoo woon sa famille yépp sa xame yépp ne la tey nag nga mooy yàlla nga pare dogoog ñoom ci loolu ne man moom bu dee loolu la <laughs> yéen da ngeen maa xamul <laughs> borom bi ne defal lii ngeen ne ma du ma ko fi def wala boo ma ko mooy ngeen ne dinaa ko mooy loolu la ñuy seet tey foofu la ñuy xamee ndax saw sa li nga doon wax yàlla ñu gën a sopp wala sa njaboot waaw yow bu dee xaraam yëpp bu madam nee nii rek nga nga permettre ko yii eh, amul ay ay wuute yow yaa gën a xam ne. ay mees yi ay xeesal yi baaxul waaw maanaam ne kii rek nga te yaa fi dàqoon a wax baaxul nga ñëw topp ko ci lool te naan yàlla laa gina a sopp waxoolu am ah. ah non yow kay madam ñu gën a sopp nag sawaay wala rek muy yeneen considération peut-être koo ragal xaw ma je ne sais pas mais moom bu ma wax ne yàlla ñu gën a sopp moom <laughs> en tout ci say at <laughs> moo tax du ay wax kese <laughs> waaw ah allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli waaye wa min al ma'il barid yàlla nekk sopp gi ma la sopp dina <laughs> neex ndox mu sedd jamonoy canicule boo xam ne waa ji daa wooroon ba dog jot <laughs> gis nga no ndox may neexe <laughs> waaw nga xam ne waa ji wóor na buñ ko ko doon jaay ne ko ah kaas bi yoo fi nekk milliard lay jar wóor na bu amee milliard dina ko jënd ne ko nag kaasum ndox benn bii kese fi am un milliard lay jar da ngaa wóoroon ba kii wóor na waa ji bu amee milliard dina ko jox bu ko amul sax dinaan ko naa la euh, euh, lebal ma ko <laughs> tellement ni mu soppaloo ci bakkan yi waaw surtout jamono ji nga xam ne lañ koy gën a tàngoor lool nga xam ne beneen ndox boo naan mel ni sa put gi day gën a xottee ma koy soppi jamono jooju yal na nga def sopp gi ma la sopp borom bi féete kaw lool waaw loolu benn façon la moo am beneen allahumma ye sa borom inni as'aluka hubbak maa ngi ñaan ah, xam nga cofeelu yàlla nga doon ñaan waaye man nii tamit mooy beneen côté bi bi mu waxoon Seydina Ali bi mu waxoon keroog euh, Xaybar waaw dinaa jox raaye gi koo xamante ne nii dafa soppu yàlla tabaaraka wa taala soppu yonentam alayhi salaatu wassalaam waaye dafa mooy moom ah mu sopp yàlla sopp yonentam alayhi salaam mais côté boobu it ci la allahumma inni as'aluka hubbak borom bi maa ngi lay ñaan nga may ma def ma man xam nga mooy yàlla yow nga sopp ma ñoo <laughs> ñun sànk bi ñuy wax mooy ñun suñu sopp mooy côté <laughs> jaam bi wali laa bëggoon a njëkkoon commencé mooy yàlla ñu ngi lay ñaan yow sa cofe laay ñaan waaw kay mooy nga boole ma ci ñi nga xam ne ñooy sa asfiya yi ñi nga xam ne yaa leen tànn tànnii fi al axyaar min al axyaar al ahibaa al axyaar al ñi nga xam ne yaa leen tànn ci ñooñu nga boole ma ñi nga xam ne ñoom nga gën a sopp ci say jàmm maa ngi lay ñaan sa cofeel waaw wa hubba man yuhibbuk waaye maa ngi lay ñaan cofeelu képp ku la sopp yàlla na nga ko may sa cofeel loolu it man a tekki côté mooy ñaar beneen côté bi <laughs> waaw waaw maa ngi lay ñaan nga may képp koo xam ne loolu lool day dugg ci ñaan ga la yoneen saa sam doon wax naan nit ki bu ñaanlee jaama bokk jullitam ala zahril ghaybi ci loo xamante ne nii kumpa la nekku fa waa ji newu fa am na malaaka boo xam ne boroom bi da koo tàggat danaan amin wala ka mislo waaw amin te yow am nga lu mel noonu kon wa xobba maa ngi lay ñaan cofeelu nga may cofeel sopp man yuhibbuka képp ku la sopp wala amala waaye maa ngi lay ñaan borom bii nag mooy côté bi moo tax côté bële moo gën a sauf que bii man na dem waaw mais côté bii jaam bi kese la mooy nga yombal ma jëf da nga xam ne mooy waral nga sopp ma alladi moo may jottali sa cofe la waaw waaw léegi nag di ci def day delluwaat comme ni ñu waxoon yàlla nag ma may sopp la yow borom bi tabaaraka wa taala lool ci jaam bi ko sa la mën a nekk gën a nekk gën a neex ci man sama gënal ma saa bopp li ma soppe sama bopp sama ñoñ ak samay euh, ndox mu sedd <laughs> waaw ah amin kon ñaan bi ñaan la bu am solo allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuballighuni hubbak allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-maa'il baarid min al-maa'il baarid xam nga ne allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli yàlla na ma gënal sama bopp ak sama njaboot waaye bi mu ñëwee ci waxul wa min wa wa wal maa'il baarid waaye daa indiwaat min bi wa min <laughs> ndax loolu bakkan yi doomu aadama lañ koo sopp lool waaw laajal gaay tam jamonoy quarante deux degré waaw gis nga ñu dox ba ñaq tooy xëpp te amuñu lu ñu naan ñëw ci frigo bi ubbi gis ko ndox mu sedd muy <laughs> loolu ku leen loolu boo naree dox digganteem ak ndox moom moom boo mayul dalay flingué <laughs> waaw kon nag loolu lu am am solo kon allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladi yuballighuni hubbak allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-maa'i al-baarid dernière fois allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladi yuballighuni hubbak allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-maa'i al-baaridi kon mu ngi noonu ah wal amal alladhi yuballighuni ah boobu moo ñëw ci xadis bi pas yuqarribuni ah yuballighuni pas jëf ja nga xam ne yuqarribuni moo may jegeel waaye yuballighuni moo may jottali jëf ja nga xam ne muy jaamu yàlla yi topp sunna doxale nga xam ne moom la yeneen saa saa nekk loolu mooy jëf ja nga xam ne moo lay bu kenn yaakaar ne ngërëmu yàlla dañ ko am ci mooy yàlla déedéet ah <laughs> non fa innama inda allah la yunaalu illa bi taatillah la yeneen saa wax ca beneen xadiis ne la ne fa yàlla ci ngërëm ci ay xéewal ay ubbeeku ay waamee ngëneelam kenn du ko jote lu dul ci topp yàlla wala beneen mu ne laa yunaalu bi ma'siyatillah kenn du ko amee ci mooy yàlla kon al amal alladhi yuballighuni hubbak kon wallahu ta'ala a'lam al imam al hafiz an-Nawawi